min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalisi wa salaasiin. wa an anasin radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala. man aala jaariyatayni xatta tabluga jaa'a yawmal qiyaamati ana wa huwa kahaatayn. wa damma asaabi'ahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala jaariyatayn ay bintayn kon al imaam al haafiz an-Nawawi muy ñëw ci bunt bi garab gi ñu nekk 33 di wax ci ñeewante gi ñu war a way jirim yéeg jigéen ñéeg ñépp koo xamante ne nii way feebul la ñoo ñu dammu ñeeg tay rafetal jëme ci ñoom di ñeewante jëme ci ñoom tey wàcce sa bopp ci ñoom ah, gisoon nañ ci suñu jotaay bi ñu génn ñaari xadiis muy xadiis numéro deux cent soixante cinq deux cent soixante six ñaar yëpp yu al Abu Hurayra bu njëkk bi moo doon as-saa'i ala al-armalati wal miskiin kal mujaahidi fi sabiilillah bi ci tegu sharru ta'aami ta'aamul waliima tey nag inshaa Allahu ta'aala ñu jël xadiis numéro deux cent soixante sept ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne waan anasin mu ngi koy jële ci saydna anas radiyallahu anhu anin nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qaal man aala képp ku toppatoo prendre en charge élevé daal di yar te jaariya tay ni ñaari jaariya mooy lan al imaamu Nawawi ci suuf mu ne ay din tay nii mooy ñaari doom yu jigéen ñaari xale yu jigéen nga toppatoo leen ba ni nga xam ne ci lañuy ñuy màgge hatta tabluga ba ni ñuy majeure nekk ñoo xamante ne dañuy jot dañuy mat waaw mooy mat daal di autonome waaw léegi soit ci am jëkkër euh, ak yooyu hein léegi nag mu ne loolu noonu nag ku ko def jaa kooku di day dikk yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba ana man yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa ak kookee ka haatee ni comme ñaar yi comme ñaar yi mu yëkkati mooy ñaari baaraamam yi wa damma asaabi'ah mooy mu jël ñaari baaraam yi daal di leen euh, taqale te loolu mooy comme xadis bi ñu gisoon xadis Seydina Sahl ibn Sa'd xadis numéro deux cent soixante-deux bi ana wa kaafilul yatiimi fil jannati hakadha wa ashaara bis-sabbaabati wal wusta ak xadis bi ci tegu woon deux cent soixante-trois Seydina Abu Hurayra kaafilul yatiimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka haatayni fil janna wa ashaara ar-raawi wa Maalik ibn Anas rahimahullahu taala bisababati walwusta même loolu la mooy yeneen tuway sasam ha ni mooy mu daal di eh, ka ha tay ni man ak moom nii la ñuy taqaloo nii la jegeñoo ah kon robboon nañu kii prendre en charge ab jirim waaw boobu góor ak jigéen a ci yem bii nag moom mu ne jigéen eh, képp koo xam ne dangaa ñaari xale yu jigéen yuñ la dénk moo xam yaay seen baay eh, waaye rawatina yaay seen yaay wala boog yaay seen bàjjen seen waajur newatu fii wala yow lañ ko dénk nga war leen a toppatoo ba nit ñi majeure dugg ci sëy nekk ñu autonome ñoo xamante ne léegi dañuy manal seen bopp mën a demal seen bopp yow de yow ak man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bésub taxawaay ba nii lañuy ñuy mel allah allah allah allah waaw mooy al awnu lépp loo xamante ne nii moom la nga leen mën a dimbalee taxawoo ko nga taxawee ko ñi ngeen kon xadiis bi suñu est-ce que al imaamu muslim d'abord <laughs> loolu moom kese moo ko solo neen dañ naan al imaamu ahmad ak al imaamu tirmidhi rahmatullah ma solo nak al muslim ibn al hajjaj rahmatullahi muslim imam muslim moo ko wa damma asaabi'a ka hada wa damma asaabi'ahu mooy mu euh, asabi'ahu bul jàpp ne baaraabam yëpp la ngëb de comme ak deux mooy ñaar yim la wax ka haa tey nii ñaar yooyu ngëb yeneen baaraam yi mooy daal ngëb yeneen baaraam yi ngir wone li nga xam ne mooy ñaari baaraam yi mu ne nii lañuy mel bu ko defee nga xam ne ñaar yi lay wax mooy as-sababa bi muy euh, joqarbee nit ki wala bi muy sàbbaale ak bi nekk ci digg bi ñaar yooyu noonu ngeen di jegeñee gis nañu geneen gënee la ngoog ci koo xam ne ku bëgg a jege yonent bay saa saam ëllëg dëkkaaleek moom benn ngi kon nag fal maxtanim nañu euh, profito al imaamu muslim ibn al hajjaaj mu ngi toll di ci kitaabul birri wassilati wal adab baabu fadlil ihsaani ilal banaat baabu buntu fadli gëneelu al ihsaan ilal bi shurahida mu ne haddathanii amru ibn naaqid mu ne ko ñu net mooy amru ibn naaqid mooy amru ibn muhammad ibn bukayr ibn saabuur abu usmaan al Baghdaadiyu rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Abu Ahmad az-Zubayriyu mu nekk ñu nettali ma Abu Muhammad Abu Ahmad nan Abu Muhammad az-Zubayriyu muy pas en fait en fait Muhammad la tudd wala Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Amr ibn Dirham al-Aslami Abu Ahmad az-Zubayriyu rahmatullahi alayhi al-Kufiyu rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Muhammad ibn Abdil Aziz mu nekk ñu nettali Muhammad ibn Abdil Aziz al al al-Jarmiyu al-Jarmiyu Abu Sa'id al-Jarmi rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas surtout Seydina Anas la Abu Bakr doomu Seydina Anas moo ko jël Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas ibn Malik Abu Mu'aaz al-Ansaari al-Basri an Anas moo ko jëlee ci maamam di Seydina Anas ibn Malik wax nañ la ko sànq ibn Nadr ibn Damdam al-Ansaari an-Najjaariyu xaadimu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man aala jaariyatayni hattaa tablughaa jaa'a yawma al-qiyaamati ana wa huwa wa damma asaabi'ahu kon nii la ko al imaamu Muslim daal indi lii ci gàttal lool mooy e, gëneelu rafetal ko ni ko bunt bi benn wàll bi di yërëm ñu ñàkk ñi ñi nga xam ne du sax dañoo ñàkk man nañu am waaye dañoo feebar te neex a nax waaw ma xam nga gone goo xam ne yow eh, bu dee yaay yaayam wala yaay loolu seen alal nga bañ koo pasar pasaree seen gannaaw gi leen fi seen baay bu dee daa génn àddina baay mais yow mi baay bu dee sax ñoom ñaar ñépp ngi fi papa jaa ngi fi yaay jaa ngi fi yëg leen ne yéen ñooñu bu ngeen toppatoowee ñaari borom bi may leen doom yu jigéen ñaar ngeen toppatoo leen yar leen yar bu baax di leen dundal moo tax andi am na xadiis yeneen yu ko leeral ci xadiis Sayyidatu Aïsha bi ñuy gis ak yooyu euh, moo ci tegu moo ñoom ñépp niroo lu ñuy wax ñaari xadiis Sayyidatu Aïsha ñoo topp ci bii daanaka ñoo niroo lu ñuy wax nga toppatoo leen dundal leen di leen nàndal di leen solal waaye di leen yar surtout yar boo xamante ne nii mooy yarub lislaam mooy yar boo xamante ne seen àddina tamit doo xamante ne loolu mooy yarub l'islam boo yaree xale bi yarub lislaam jox nga ko lu waaw bés boo ko fi yarul lool nag defal ko lu ko neex bu màggee ab ab ab ab day yàqule parce que du xam nu muy dundee nu muy nekk ci kaw ah, kii àddina bi ak nan lay amee ngërëmu boroomam te bu boobaa mu toskare même bu dee ne wàllu àddinaam jag na na xam ne loolu jag googu du dara parce que digganteem ak boroomam zéro moom mooy bi ci ëpp solo moo tax boroom bi ëllëg loolu la lay laaj waaw te loolu la ñu waxoon ci suuratu bi mu naan yaa ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ku fegal leen ku protéger leen ci wiqaaya la jóge aar leen seen bopp yéen wa ahlikum ak seen njaboot naaran ci safara waaw loolu nag boo ko defee dara lu dul la Seydina Luqmaan waxoon doom ja yaa bunay la tushrik billah inna shirka la a azim mooy xamal ko yi nga xamante ne nii moom ñàkk koo xam c'est c'est c'est c'est catastrophique te xam ko c'est fondamental xamal ko yàlla te bu ko xamal sa bopp ak di ko tiitloo sa bopp xamal ko ne li nga koy tere du yow yaa koy tere waaye daa fekk borom bi loolu nag daa fekk ki koy yar moom ci boppam mu yaroon boppam ci loolu parce que bu dee ne yàllay tere yëpp parent bi je m'en fous wala bi je m'en di def lu ko neex kooku moom mooy yeneen yi mu koy tere yëpp da ngay gis ne intérêt boppam la même bu dee nag intérêt xale bi la xale bi du ko gis waaw waaye mu xam loo ko ginnaaw bi mu tënkee ci boppam ci àtte yàlla yeeg tereel tey tënk boppam ci ndigalam yi bu boobaa bu xamal ko yàlla bañ koo xamal boppam loolooy tax bu ko gisatul wala mu wéet moom kese mu xam ne yàlla kat fa in lam takun tara fa innahu yarak bu dee new gisoo ko moom mu ngi lay gis waaw waaye bu dee parent bi wala ki lay kii sa tuteur bi wala yooyu mais bu fi nekkee génn buntu kër gi ba ba àgg fa mu jëm woo la ne la maa ngi nii sax waaw an sax àgg naa àgg naa wala maa ngi nii Cees nii voilà xaaral ma paas la sax sa kii sa bàjjen mu paas sa bàjjenam ba xale bi xam ne saa waay yaa ngi Cees bu ko neexee mu toj dëkk bi <laughs> waaw bu dee xamaloo ko woon borom ragaloo ko woon yàlla sa bopp nga ko doon ragaloo ak tamit li nga ko doon tere mu gis na sa intere bopp la déedéet du sa intérêt bopp mbir mi jaam laa ko moom ah, loolu la nga koy xamal yooyu xamal ko loo xamante ni lépp loo xam ne njariñ la. nga boo ko mën a xamal nga xamal ko ko lépp loo xam ne lor la nga mettre ko ci en garde mooy tudd ko loo ko ci voilà loolu ki def loolu mooy kooku rafetal na jëme ci ñoom kon nag yal nañu ci borom bi daal di jàppale léegi nag ñu jàll kon te hadith bi ci tegu insha allahu taala hadith boobu noonu mooy hadith Sayyidatu kon muy hadith ne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat daxalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnataani lahaa tasal falam tajid 'indii shay'an ghayra tamratin waahidatin فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت fa dafana annabiyu sala allahu alayhi wasallam alayna fa axbarataha fa qaal man ibtuliya min hadihi albanati bishayin fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annar muttafaqun alayhi kon alimamu alxafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala ginnaaw biñ génnee kon hadis sayna Anas mu jàll ci beneen hadis ba léegi ci buntu bi numéro 33 ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amina muy hadis mu ne wa an Aisha mu ngi jële bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qaalat mu ne nee na dafa dugg alayya ci man imra'atun benn jigéen boo xam ne ay doom wa ma'aha ibnataani laha mu ngi ànd ak ñaari doomam yu jigéen tasal muy eh, di ñaan loo luñ ko mën a jàppalee daal eh, ndax ñàkk na falam tajid indi shay'an moom ñëwee nag fekkul dajul fa man dara lu dul ghayra tamratin wahida benn tàndarma rek laa yoroon fa ataytuha iyyaha ma jël tàndarma joo jëlee joxoo fa qasamtu fa qasamatha bayna ibnatayha mu jël tàndarma bi dagg ko ci digg bi ñaari doomi jigéen yi mu jox kenn ki benn xaaj benn ŋaal wi jox keneen ki benn ŋaal bi mu beneen part beneen xaaj kanta moom walam takul minha shay'an lekku ci dara mooy moom dara waaw ndax benn tàndarma la xaaj na ko seen diggante jox kii jox kii moom nag mu toog moom yaay ji muñ summa qaamat ginnaaw gi mu jóg fa xarajat mu génn fa daxala nabi rek yonent bi saa saam dugg après naa ci ñun fa axbartuhu ma xabaare ko daal li xew léegi ak ndaw si ñëw ñaari doomi jigéen ñi fa qaala yonent bi saa saam ne képp koo xam ne nattees nan la nattu nañ la min hadhihi al banati jigéen ñi bi shay'in ci dara mooy borom bi def nga yor ay jigéen yoo war a yor yoo war a toppatoo fa ahsana ilayhinna nga rafetal koo kële rafetal jëme ci ñoom kun na jigéen ñoo ñee dañuy nekk lahu ñeel ko moom ki def loolee góor jigéen a ci yam nag sitran ab barrière sitran li nga xam ne mooy dig digle mooy protection protège minan naari ci safara loolee mooy dox digganteem ak safaraay kookale Allah taala mu ne muttafaqun alayhi imaam hadis bii de al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoo ko solo est ce que ñoom gese ñoo ko solo ñu ne la seen sëriñ al imaamu Ahmad ak al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima daal dina koy solo al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne mu ngi kon di ci kitaabu zaka andi na ko feneen kitaabu zaka baabu taqu naara walaw bi shiqqi tamra hmm. moom baab bi moo ko defal boppam contrairement imam Muslim moom mu ne kon kitaabu zaka téere zakat baabu buntu ittaqu naara mooy tana ko leen sawara walaw bi shiqqi tamra même bu dee ŋaalu aw ŋaalu sa euh, euh, tàndarma la dogitu tàndarma ngeen di joxe ngir mu fegal leen ci sawara da ngeen ko def mu ne haddathana Bishr ibn Muhammad al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne nettali nañu Bishr ibn Muhammad di Bishr ibn Muhammad al-Marwazi Abu Muhammad as-Sikhtiyani Abu Muhammad rahmatullahi alayhi qala akhbarana mu ne xabaar nañu Abdallah bu ñu Abdallah yi ñii ñii moom mooy <laughs> ibn al-Mubarak Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawla Abu Abdirrahman al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Ma'mar mu nekk ñu xabaare mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri al-Yamani as-San'ani rahmatullahi alayhi an az-Zuhri moo ko jëlee ci imaam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr rahmatullahi alayhi qala haddathani mu ne nettali Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm mu ne ki ma nettali Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari rahmatullahi alayhi Abu Bakr ñu ah, ne Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Urwa moo ko jël Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad mbokk Khuwaylid yi gisoon ci daal di wees ñi mbokk Hizaam Hizaam mbokk Xuway ki sayyidatu Xadiija la woon hmm. waaw kon Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu mbokk sayyidatu Xadiija la woon radiyallahu anhu Urwa an Aisha moo ko jëlee ci tantam ndax magu rakku yaay ko yaayam la woon yaayam moo doon Asmaa bint Abi Bakr mu jëlee ko ci sayyidatu Aisha nii te sayyidatu Aisha moo njëkk a gaañ sayyidatu Asmaa voilà loolu c'est clair voilà Urwa bi muy jël yëpp yaayam di sayyidatu Asma mu ngi doon ndax sayyidatu Aisha gaañu na yaayam di sayyidatu Asma des fi voilà si sa mbagam bi sayyidna Abdullah ibn Zubayr waxoon nañ ko fi keroog bi ñuy wax affaire Umayyad gi ñële <laughs> voilà <laughs> moom ñoom ñoo ko faat te boobu Sayyidu Asma mu ngi doon dund kon an Aisha Urwa sayyidina jërëjëf Sayyidatu Aisha radiyallahu anha qalat mu ne dakhalat imra'atun ma'a hamdaani la tazal lam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin fa'ataytuha iyyaha faqasamatha bayna ibnatayha wa lam ta'kul minha summa qaamat fa xarajat fa daxala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayna faqabartu fa qaala man ibtuliya min haadhihi al-banaat bi shay'in kunna lahu sirran mina an-naar gis nga nii la ko al imaamu eh, al imaamu fa ahsana ilayhi an-nabi rek moo ñëwul ci fin bi al imaamu an-Nawawi lu xaw a mel nii kan daal imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj moom moo indi loolee mu ne fii bi nga xam ne moom mu ngi ko indi kitaabu wal birri wassila wal adab baabu fadlil ihsaan ilal maa mu ne haddasanaa imaamu muslim mu ne nettali Muhammad ibn Abdillah ibn Quzad mu ne ñu ne dama Muhammad ibn Abdillah ibn Quzad Abu Jaabir al-Marwazi rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Salama ibn Sulaymaan mu ne ñu ne dama Salama ibn Sulaymaan al-Marwazi rahmatullahi alayhi al-Mu'addibu qaala axbarana Abdullah moom ñoom ñi waa Marwa lañu woon waa ma mooy al-Marwaziyuun Abdullah mu ibn al-Mubaarak ñu ngi sànq ibn Waddaah rahmatullahi alayhi wa axbarana Ma'mar moom lañu gisaa ibn Raashid an Shihaab mooy imaam Zuhri haddathanii mu ne Abdullah eh, ibn Abi Bakr ibn Hazm wax nañ la ko sànq al-Ansaari rahimahullahu ta'aala ñu jël sayyiduna ha mu ne taxawal mu indi la beneen tàll wa haddathani Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahram wa Abu Bakr ibn Ishaq qala Abdullah qala kon Abdullah imam Muslim mu ne wa haddathani te nettali ma ko man dong Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahram ibn Abd as-Samad Abu Muhammad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darimi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala moom mu ne haddathana Salamata non non non non Ibn Bahram Ibn Bahram wa Abu Bakr ibn Ishaq Abu Bakr ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq ibn Ja'far al-Baghdadi rahmatullahi alayhi al-Khurasani rahmatullahi alayhi léegi mu ne wallaf du kaddu yi ma indi lahuma ñoom ñaar la ñel qaala nee na ñow barana Abul Yaman ñu ne ki ñu nettali mooy Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani al-Himsi rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom axbaranaa Shuayb mu ne ki ñu nettali mooy Shuayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi al-Ammawi Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'aala mawlaahum kon moom mu ne hadda moo an Zuhri mu jële ko liilu siiw la Abul Yamaan Shuayb an Zuhri qaala an Zuhri qaala haddathanii Abdullah ibn Abi Bakr mu ko nettali Abdullah ibn Abi Bakr moom lañ gi sànq fële Abdullah ibn Abi Bakr Ibn Hazm voilà anna Urwa ibn Zubayr kan sayyidatu Urwa akhbarahu doomi sa Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma moo ko nettali anna Aysata kan sayyidatu Aysata zawju nabi soxna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaalat jaa'atni imra'atun jaa'atni lamma dikkal imra'atun wa ma'ahaa ibnataani lahaa faza'alatnii falam tajid 'indii shay'an ghayra tamratin waahidatin fa'ataytuhaa iyaahaa فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت ومداها wa daxala alayya nabi sallallahu alayhi wa sallam haddathtuhu hadithaha fa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam man ibtuliya min al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar kon lii moo ko leen day wane ñeewante hein yi nga xam ne nit ñi loolu la mel léegi moo tax euh, euh, euh, gi gi ngeen am ci doom yu jigéen ñi comme ni ñu tuddoon bunt bi ci la woon ci intitulé bi ku ci borom bi nattool yi manit tuliya lu tax al imaamul kii an-Nawawi mu ne euh, loolu euh, te loolu da koo jële ci kan euh, al imaam kii Ibn Battal on naa moo wax loolu al-Qaadi Iyaad mu reprendre wax jooju kene naas yi ndax li am na naasa yakrahunahunna fil aada ndax nit ñi ci aada mooy aaday arab yi ñoom bëgguñoon am doomi jigéen suñu borom nee na wa idhaa bushira ahadun bil unsaa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhiim wa idaa bushira xoolal ni ko borom bi tudde bu yees bëggalee ahadahum kenn ci ñoom wa idaa bushira ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen zalla mu mujj waju xar kanam muswaddan ñëkk wa huwa kadhim mu nga ñàngal mer c'est tel ak mer parce que doom ji jigéen diñ na ko moom nga am quoi c'est quoi ça ça vraiment loolu wal iyaazu billah ak xaqaara àggoon nañ ko ci loolu quoi léegi mu ne looloo tax nit ñi Eh, Ibn Battal moo ko doon wax rahmatullah alayhi eh, imaam an-Nawawi topp ko ci ne looloo tax voilà eh, que ñoom bëgguñ leen woon am moo tax yeneen tubaab yi saa saa mu gis am di wane la loolu du dara voilà lool du dara bal lii tax dañ ci am ak pay yool bu rëy goo xamante ne nii day nekk sa doom yooyee boo leen rafetalee jëme ci ñoom day nekk loo xam ne mooy dox sa digganteeg ëllëg. ak li nga xam ne mooy sawaraw naarullahi naarullahi al-muqada safara yàlla ba nga xamante ne nii mooy way dàkk léegi nag ni nga mën a rafetale ci ñoom nag loolu yonent bay saa saa wax fa ahsana ilayhinna loolu mooy <laughs> mooy mu dëppook sharia ah. <laughs> mais pas mun ngay damay rafetal ci ñoom di leen jëndal yoo xamante ne nii ñoom day tax yow xale yu jigéen ñi daa ko fenn yaa ngi leen di ne waaw man dama bëgg seen liberté moo tax nga jël juuk leen ay film yoo xam ne yu ñaaw kese lañ fay wax waaw ay ñoo xam ne ñu ñaawi dikko waaw nga naan parce que da leen di calmer waaw jëndal leen yoo xamante ne charia da koy tere loolu man da nekk jëndal leen ay daggit naan non grawul parce que non instant bii nii grawul non non xale boo ko bëggee yar ci lu baax di mu nekkee ndaw nga koy tàmbal doo bàyyi yar ko ci leen ba mu nekk mag nga ne ko nag en sa ndaw bi yëpp la ma doon defal dara baaxu ci waroo a def loolu gone nga woon loolu du comprendre léegi da ngay tàmbal loo tax yonent waaye saa saa ne day leen digal seen doom yi ñu julli bu ñu amee sept ans bu ñu amee dix ans nga bu dee defuñu ko bu dee majeur ñaar yooyu yëpp ah loolu la mu ngi noonu mooy da nga leen koy teel a yar rek mais doo ñëw di leen tàmbal yu yées naan ñoom majeur guñ kon nag loolu duñ ci am bàkkaar mais boo ci amul bàkkaar yow mi koy def yaa ci am bàkkaar ñoom bu ñu amul ah. kon nag il faut mu dëppook charia waaw ba pare nga nekk ci ñoom loolu ba ni nga xamante ni nii nag ci la ñuy mesurer comme li mu wax fële hatta tabluwa ci xadis bi ñu génn voilà nga daal di leen rafetal jëme ci ñoom ba ni nga xam ne ci la ñuy nekk ñoo xamante ne dañuy mënal seen bopp moo xam jëkkër lañuy am ah yu mel noonu le bu ko defee ñoom yow sa jaam wàcc na ton serment a descendu <laughs> waaw moo tax am na ci yenn riwaay yoo xamante ne nii. Seydina Abu Sa'id mu ngi imaamu Tirmidhi solo na ko imaam al-Bukhari ci Adabul Mufrad mu ne eh, ma eh, foofu da ne képp koo xam ne rafetal na fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna waaw ku rafetal seen àndandoo doomu jigéen yoo yële waxoon nañ nag boo soo amu nekk say doomi bopp yow jigéen bi wala yow góor ci jigéen bi yéen ñaar ñépp wala kenn ci yéen wala bàjjen bi wala maam gi wala yu mel noonu wala ba maam wala baay tax bi wala nijaay bi wala yooyu yow wala yow dañ lay ne dégg parce que amu fi benn waajur yow lañ gis ne bon yow amaana euh, man nañ la placer foofu enfant placé la te yow comme que gis nañ ne ah yow nee nga man ngaa yor de déposer nga dossier ne man ngaa yor na na nga ragal yàlla ci ñoom de waaw rafetal ci ñoom te ragal yàlla ci ñoom bu leen yàq te bu leen dugal ci loo xamante ne ay giraawaale ki tooke doon a yàq seen àddina ak seen àllaaxira kon nag moo tax am na ci beneen riwaay boo xamante ne Uqbatu ibn Amir moo ko solo mu ngi ci adabul mufrad ko noonu mu ngi ci eh, imaam ibnu maaja mu ne wa atma wa at'amahunna wa saqaahunna wa kasaahunna yonent bi alayhi salaatu salaam ne di rab bi weer di leeral reexatal googu mooy mooy mu leeral leen nandal leen solal leen sol goo xam ne sharia ànd na ci bu baax la waaye it am na ci boo xam ne fa sabara alayhinna mu daal di muñ ci ñoom ndax kat du temps yar ay xale du tout le temps yow ni ñu ko bëggee di nga gis ñoo xam ne ñu difficile lañu waaw ñu difficile difficile lañu waaw loolu nag loolu moo tax riwaaya ibtila am na woo xam ne man yeli dëgg la am na riwaaya man yeli min hadhihi al-banati shay'a waaw képp koo xamante ne ni jëleen tol imaamul Buxaari ci kitaabul adab baabu rahmatil waladi wa taqbilihi wa mu'anaqatihi foofu hadith bi bi nga ko ndee jaar sayyidatu Aisha même hadith bi mu ne jaat ni imra'atun maaha ibnataani tas'aluni falam tajid indi ghayra tamratin waahida fa'ataytuha faqasamtuha bayna ibnatayha thumma qaamat fa kharajat fa dakhala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haddathtuhu fa qaala man yali min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-naar loolu mooy ñaar yu yëpp am man ibtaliya ak man yali man yali mooy képp koo xam ne da ngaa mujj yor waaw mooy dafa yow dafa mujj say loxo xale yi ah dem far leen yor yéen ak man ibtaliya koo xam ne dañ laa ngañ na cee nattoo ci li nga xamante ne loolee la mooy yor ay gone ndax foog nga daal di mën a muñ waaw boo muñul mooy mënoo ci génn moo tax parents yu bari nit ñu bari mën nañu jur doom ah. waaw jur doom moom bu defee moom acte bi walla si walla am sa bànneex femme bi am na ko waa am na ko ngeen joxe après la ciy xaw xew ngeen am doom loolu moom <laughs> daanaka ñépp ko man waaye bu defee yar nag ah c'est là où le bât blesse foofu moom ñu bari manuñu ko waaw ñoom lu bari yafal la ñuy jaawale ak li nga xam ne mooy yar yonent waaye saa saa waxul yarana waxul yafal fa ahsana ilayhinna lekk waaw naan solal waaw waaye surtout li ëpp solo mooy yarum diine voilà kon mu ngi noonu te loolu la sayyidna Luqman daal di woon moo tax alquran indi ko foofule ñu xam ne ba ku anfusakum comme niñ ko wax léegi wa ahlikum naa kon nag mu ngi noonu le loolu lu ama am solo la loo xamante ne ni loolu lépp mooy ahsana ilayhinna waaye hadith bi dañ ciy jàngale sayyidatu Aisha tabe gi mu tabe woon ak ëffal gi mu doon ëffal benn tàndarma la yor moom du ko na noonu waaw benn tàndarma gis nga ñoom ni doon dundee voilà ñun buñ foogee ne suñu frigo yi fees suñu kii yi fees suñu sàq mi am na lu ñu lekk am lépp bu dàq fee kaas waaw du ñu sant yàlla lu lu illaa qalil lu dul lu néew illaa qalila di kaas rek. ñii benn tàndarma kër yonent bi benn tàndarma comme li wax rek dañ doon toog ñett yoo xam ne cin du fa ñu ne ko waaye yonent yooyu yéen kon a illa al aswadaan ñaari ñuul yi ndox ak tàndarma te li ma koy faral di wax du keesu tàndarma yu fees ñu teg fee ñu ñëw di ci suqalu la neex déedéet gis nga ay benn tàndarma ñaari tàndarma te loolu mu def nii sayyidatu sayyidina Abu Hurayra daloon na ko radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la sonn ak ñaar ci waa ashaabu suffa bi ñëwee nag tubaab saa salaam Sayyidatu jox ku nekk euh, ay tàndarma ay ñett ah, Sayyidina Abu Hurayra am yu ñu jël denc leen mu ne ko yi nga denc pour lan yonent ko mu ne ko pour yii pour sama yaay la mu ne ko jëlal nga lekk dinaa jox pour sa yaay voilà gis nga ay ñetti tàndarma walla iyaazu billaah loolu lañ doon dundee doylu woon voilà mu am rien ak xadiis buñ jóge woon ci bii passé mu ne woon ki nga xam ne al miskin nekkul ki nga xam ne moom la ñuy delloo benn tàndarma ak ñaar mais mooy ki nga xam ne trouvé wu laa yajudu ghinan yughni wala yuftanu lahu fa yatasaddaqu alayhi wala yaqumu fa yas'alu an-nas waaw ñoom moom yahsibuhumul jaahilu aghniya waaw ñoom dañu téye seen bopp min at-ta'affufi voilà loolu nag sayyidul mutawakkilin rasulil rabbil alamin këram lii wafaroon xew nga gis ñi mu yaroon ni nga xam ne noonu la ñuy mën a tooge xiif muñ seen xiif gis ku ko soxla ñu jël jox la toog mooy sayyidatu Aisha mi radiyallahu anha ndaw si it li mu def dañ ci gis li nga xamante ne nii mooy yërmande nday gi mu am ci doomam waaw be biñ ko joxee tàndarma gaawul lump ko toog di xool doom yi déedéet comme ñi nga xam ne façon égoïste ak ñi nga xam ne bu ñu xiifee rek fàtte yëpp déedéet mooy loolu dañuy xam ne nday moom daa mel noonu waaw moom pare na ngir ñàkk lépp ak lépp lu mu man di mel ay doomam moom moom la teg ci seen ci kaw xefam yi kaw boppam yi waaw moom day supporter nekk ci condition yu mittee mitti di ko dund ngir doomam yi nekk ci condition yu neex waaw day jaay léppam lu ma am di lebet fu nekk woo xam ne xalaatu ko ne di ko mën a fay waaye daal na ko def ngir rek ngir doomam yi nekk ñi nga xamante ne dañuy nekk ci condition yu baax dañuy mën a dund dund bu jaar yoon ba ëllëg léegi ñoom ñu mënal seen bopp moo taxit loolu wallahi nekk na luy xotti xol di waral jooy waxuma la rongoñ waaye deret ni gis doom jooju ndeyam doon defal lool mu màgg am dara délaissé ndayam bàyyi ko fële faalewu ko waaw faalewu ko du tout waaw ndax mu ngi ci jàmm ak tamit eh, du affaire matériel yaay yi soxlawul matériel en tout cas ñi ci normal te ñoom ñooñu ëpp fuuf waaw ay benn ci benn mooy contraire yi nga xam ne ñoom bay matériel ci kese lañ soxlawuñ du xaalis duñ leen di jox gis nga da nekk ñoom cinq minutes yooyu moo leen ëppal doole nga xañ leen ko am ak di leen yónnee tout le temps ay ay ay xaalis déedéet sa cinq yooyu ñuy am ak yow bés bu nekk wala semaine bu nekk benn bés ñu gis ne ci toog ak yow di waxtaan moo leen gënal nga joxoon leen ay milliards te duñ la gis loolu nag kon xale yi doom yi lu war a lu bàyyi xelangoo waaw ah, moo tax hmm? kon nag mu ngi noonu hein gis yërmande yaay waaw ah, nga xam ne noonu la noonu la amee doomam yi nga xamante ne nii lépp di muñ ngir ñoom waaw di muñ ngir ñoom takk sa biiram ngir ay doomam waaw loolu ñu ko man bariwul de loolu nag ndey man na ko waaw waaye lii Sayyidatu Aysa joxe dañ ciy gis ne mooy saraxe bul ne man bon li may saraxe dafa tuuti xam nga leen tàndal tuuti la mais xeebu ko waaw bul ne non man daal saa yi bi ñuy laaj moom boobu un franc laa yor man nag amoon naa kersa vraiment ñëw dox ba kii waa ji ak kii bi mu yor ma koy jox un franc wala di ci def ci mbalaan mi un franc non loolu déedéet dañ naan noonu déedéet loolu amul xeet li am solo moo yéene ba la tax a jóg ak tamit boroom bi nga xam ne moo tax ngay def nga def ko ngir loolu kon nag loolu la ah. <laughs> kon nag loolu dafa am solo waaw te rawatina fii nag mooy façon yi nga xam ne dañoo néew doole yi nga xamante ne nii mooy euh, taxawu leen day gën a feddaleku day ëpp yool que taxawu ñeneen ñoo xam ne ñoom manoon nañu ndax yonent may saa saa ni mu digge ci xale yu jigéen yi diggewu ko ci xale yu góor yi ndax xale yu jigéen yi ñoo gën a faible en général waaw te nit ñi en général société yoo dem ñoom ñoo gën a faible moo tax lim ci digge diggewu ko ci xale yu góor yi même bu dee ñoom ñépp comme ni wax ci yatim yële wa ana wa kaafilul yatiimi ka haatayn man ak ki nga xam ne ñii la ñuy mel yow mal xiyaam ñooy taqaloo dañuy bokk dañuy ànd loolu tamit lu ama am solo la waaye bokkoon liñ ciy jànge mooy sayyidatu Aisha man nañ ne li mu sarxe li mu génn joxe ko tàndar ma jox alhamdulillah alalu boroom këram la mu yonentu alayhi salaam mais neewul waaw kon naa xaar ba mu ñëw mooy lépp loo xam ne ndaw si xam na ne ci euh, mbiru boroom këram lii bu ko joxee moom dina ko gërëm te tamit lu nekk loo xam ne day problème loolu moom mën na koo jël sarax saa mu li nga xam ne mooy di yëglu naan naa xaar ñëw ba laaj ko ba xare ba xam ndax dinaa ko jox wala déet déedéet loolu moom jaru ko lépp loo xam ne xam na ne dina ko gërëm waaw te lu bari sax ba mu ko kii daan ko ne loolu ma ciy laaj yow kii nga jëlal nga kii loolu graw lii du dara yu mel noonu jarul muy xaar wala loo xam ne dafa nekk loo xam ne lu néew na ndax waa yow loolu moom jarul di xaar kon nag mu ngi noonu kon gis nga rafetal jëme ci jigéen ñi xale yi jigéen ñi ni mu amee solo ba yonent bi saa saa wax ne loolu day nekk suturaay nit kooku ak li nga xam ne mooy diggante day dox seen di ñoom dañuy dox digganteem ak waajur woowu ak ka taxaw wala ka taxaw moo xam góor ak jigéen la taxawu leen ni mu gën a rafete seen digganteeg sawara te hadis bi ñu jógee Seydina Anas nee na day tax ma nekk ak ñoom ah kooku ana kooku def lool ñaari jigéen ñu mu yor ko leen ba nañuy majeure kooku man ak moom nii lañuy àjjana kon nag ñu jàll loolu lépp gëneelu ak buntu bi lëkkaaleen taxaw na ta daal di nay nekk loo xam ne dafa gëleer al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax xadis bi ci tegu xadis deux cent soixante-neuf na xadis yi ñoo niroo ah moo tax dañuy enchaîner quoi mu ne wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha aydan anna qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayni laha fa at'amtuha thalathata marrat fa a'tat kulla waahidatin minhumaa tamratan wa rafa'at ilaa fiihaa tamratan litakulahaa fastat'amathaa ibnataahaa fashaqqati at-tamrata allatii kaanat turiidu an taakulahaa baynahumaa fa a'jabanii sha'nuhaa fa dakartu alladi sana'at li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal inna allaha qad awjaba laha biha aljannata aw a'taqaha biha min annaar rawahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci beneen xadis boo xam ne niroo naag bii mais wute nañ ndax bokkuñu de waaw bul jàpp ne Eh, même nettali lañ du même nettali mu ne wa an ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne kon mu ngi jële sayyiduna Aisha radiyallahu anha aydan ba léegi mooy xadiis bi ñu génn moom la bii moom la annaha qaalat mu ne nee na jaa'at nii daf maa dikkal miskinatun benn ku ñàkk tahmilu ibnatayni laha mu ngay yenu mu ngi téye eh, yëkkati yor ibnatayni ñaari doomam yu jigéen laha yoo xam ne ñoom la ñeel noonu la def bi muy ñëw di dugg si ci man léegi nag bi nga xam ne noonu la deme euh, euh, mu ne <laughs> fa at'amtuha salasata barar comme que ñett lañ moom ak ñaari doom yi ma jël ñetti tàndarma jox leen pour ku nekk benn mu ne fa atat ndaw si jox kulla wahidatin minhuma tamra ku nekk ci ñaari xale yi mu daal di lay jox doomam yi mu daal di lay jox benn tàndarma voilà léegi nag euh, bi nga xamante ne lool lool am na <laughs> ah nee na warafaat léegi nag bi des comme que jox na ku nekk benn warafaat ilaa fiiha tamratan mu yëkkati jëmale ci gémmiñam moom ndaw si benn moom bi des li takulaha ngir mu lekk ko fastatamataha ibnataha ñaari doomam yi xaaw na gaaw nañu lëmp ah sax biñ leen joxoon ku nekk laaj seen yaay ne ah tàllalaat pour mu jox leen bi des te mu ngi koy waaj a dugal ci gémmiñam mu ne bi mu demee rek mu arrêté fa shaqqati tamrata mu jël tàndarma bi mu naroon a seex xar ko ci digg bi allati kaanat ba nga xam ne moom la bëggoon turiidu moom la kaanat nekkoon na turiidu namoon bëggoon an takulaha lekk ko baynahuma mu séddale leen ko seen diggante fa ajabani sha'nuha sayyidu Aisha nee na nag jëfam jooju daal di may yéem lool waaw mu yéw ma lool ci li nga xamante ne nii noonu la def waaw léegi nag bi nga xam ne noonu la demee fa dakartu alladhi sana'at li rasulillahi nee na ma tudd nag li nga xam ne bi mu demee ba yonent bay saasaam ñëw mu wax ko nettali ko li ndaw si def fa qaala yonent bay saasaam ne inna allah dëgg-dëgg yàlla aw awjaba mi dara warul waralool na laxaa ñeel ko moom ndaw si biha aljanna ci jëfam jooju àjjana wala mu aw wala bu ataqaha biha minan nar affranchir na ko mooy tenki jéggi na ko ci sabar mooy soril na ko sabar te dina nekk koo xamante ni dina sori sabar mu ne lii rawahu muslim al imaamu muslim moo ko solo rahmatullahi alayhi est ce que moom moo ko solo dañ naan li déedéet al imaamu ahmad ak al imaamu hmm? Euh, euh, non al imaamu al imaamu ana al imaamu Ahmad wala ak al imaamu Ibnu Maaja <laughs> al Qazwini rahmatullahi alayhi ma ñoom ñaar ñoo ko solo kon nag al imaamu Muslim ko ni kitaabul birri was-silati wal aadaabi baabu fadlil insaani ilal banaat mu ne haddathanaa Qutaybatu bnu Sa'iid al-Balkhi al-Balkhi al-Baghlaani Abu Rajaa ah, yàgg nañu ko gis qaala haddasanaa Bakr yaani ibnu Mudar mu ne Bakr moo ñu nettali mu ne yaani kim jumla ibnu Mudar mu Bakr ibnu Mudar ibnu Muhammad ibnu Hakim ibnu Salmaan Abu Muhammad rahmatullahi alayhi yaani ibnu al-Haad moo ko jëlee ci Yaziid ibnu Abdillah ibnu Usaama ibnu al-Haad dañ ko doon wax ibnu al-Haad mais Yaziid ibnu Abdillah Abu Abdillah al-Laythi al-Madani rahmatullahi alayhi anna Ziyaad ibnu Abi Ziyaad kene Ziyad ibn Abi Ziyad Maysara al-Makhzumi al-Madani ad-Dimashqi al-Madani rahimahullahu ta'ala mooy mawla Ibn Ayyash mu ne mooy yi nekkoon njaatige moo doon mawla Ibn Ayyash haddathahu moo ko nettali an Iraq ibn Malik mu jëlee ci Iraq ibn Malik al-Ghifari al-Kinani al-Madani rahmatullahi alayhi sami'tuhu ma dégg naa ko yuhaddithu muy nettali Umar ibn Abd al-Aziz muy nettali moom ki nga xam ne mooy Umar ibn Abdul Aziz xalifa bi an Aisha di jële moom sayyidatu Aisha annaha qaalat ne neena di ko nettali sayyidina Umar ibn Abdul Aziz Abdul Aziz mooy kii xalifa yi ngeen leen di wax hadiisu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu am am solo mu ne annaha qaalat mu ne neena jaat nii dikkal na miskinatun tahmilu ibnatayni laha fa'at'amtuha thalathata marat fa'atat kulla wahidatin minhuma tamra wa rafa'at ila fiha tamra litakulaha fastat'amatha ibnataha فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال inna allaha qad awjaba laha biha aljanna wa a'taqaha bi min mi nar nii la ko al imam indi kon léegi rek bala ñu sori mooy li ñu doon wax sànq lii dafa am solo mooy ñu mel nii boroom xam-xam yu mel nii ñoo mën a nekk boroomi nguur ay premier ministre ay président mooy ña nga xam ne ñoom buñ fa nee duñ leen wax lu leen neex rek loo xam ne lu neex nguur gi boroom nguur gi muy defi tojaangeen nga koy jay déedéet da nga koy wax di ko fàttali li gën nga ko fàttali muy xadiis yonent bi alayhi saa salaam mooy Seydina Omar ibnu Abdul Aziz moo xam ne ne gouverneur wala bi nga xam ne moom la ne woon fi nga xam ne mooy xalifatu li jami'il muslimiin loolu dafa am solo kon lii Sayyidatu Aysa nee na lii da koo yéem lii beneen nettali la xam nga bee wax na la ni mu demee ba ndaw sa jóg dem bii nag ñetti tàndarma la leen jox voilà léegi ku ci nekk nag ah <laughs> Eh, mu jox doom bi ku nekk benn jël benn dem bay sax doom yi kii mu daal di koy xar ci digg bi am na yoo xam ne ku mel ni maamal xaal am fu ma ko liir ni muy wax day mel ni day jàpp ne mbir yi benn la mais euh, finalement moom sax dane euh, affaire yi du benn ah. waaw ndax dooy gis mooy ndax problème mooy waaw lan boo tax mu ne faram tajid indi shay'an ghayra tamratin wahida fii ñu gis mu joxe ñett fam naan amaana bu boobaa mooy dafa benn la trouvé woon après mu seet gisaat yeneen mais dañ naa nettali ci boppam comme moom ni ñu ko wax après dañoo bokkul ñett yi bokkul waaw bii beneen bi jigéen la nekk même mais mais du même xaadisa bi du même xew-xew bi beneen la te yonent saa sasam li mu wax fi ak li mu wax fee jege nañ mais bokkuñ voilà léegi kon mooy loolu yonent bi alei sat salaam ci lu rëy nii ne képp koo xamante ne nii mooy ndaw si def lii loolu day delluwaat ci liñ doon wax ne yërmande gi nga xam ne ndaw si eh, do yaay moom lay am ci doom nga xamante ne nii eh, eh, ba mu leen joxee ku nekk neewul ne ah waaye joxoon naa leen quoi waaw ah, joxoon naa leen ngeen di lekk jeexal ngeen seen bos nag yem leen ci seen bos waaw waaw kon nag mu ngi noonu waaye dafa jël xar moom bi mu mënoon a jël mu arrêté bàyyi koo lekk daggalaat leen ko jox leen ku nekk am benn xaaj. moom lu mu am amul dara mu génnaat dem waaw loolu lépp li ñu waxoon ci xadiis bi rek mooy ñëwaat foofu ah, te loolu lu ama am te loolu eh, yonent bi alayhi salaatu xamal nañu ci yeneen xadiis ne du ñaari doomi jigéen rek comme niñ ko gisee ci xadiis Seydina Anas bi ndax ñëw ñu ci xadiisu eh, kii Awf ibn Maalik ah, naka noonu Seydina Jaabir Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala yoo xam ne dañoo laaj am boo xam ne benn waay ci arab yi yeneen tubaab yi saa saa bi mu waxee ngëneel bi nga xamante ne nii mooy nekk ci euh, taxawu euh, doom joo xam ne doom de euh, manituliya bi mu waxoon nga rafetal ci ci jigéen nga rafetal ci ñoom kooku fa ahsana ilayhinna kooku day nekk li nga xamante ne nii. Eh, eh, barrière lay dox digganteem ak sawar loolu du benn kese waaw du du du ñaari jigéen ndax yonent way saa saa ba mu ko waxee daa am riwaay imaam Ibn Abbas bi comme ni mu ko soxee dane eh, awis na tey ni walla ñaar awisin tey ni am ñoo xam ne am ku jóg ne ko waaye yonent way saa salaam waa mais même bu dee benn la nag law ñu ne mais bu ñu ne woon ko benn sax dina ne benn ñu ne ko na wasnatayni yonent bay saa saam ne waaw wasnatayni mooy ku man man pluriel min hadhihi al banati bi shay xam nga loolu dafa bari man na nekk eh, mooy pluriel la lu bari la ñu ne ko waa bu dee ñaar nag mu ne bu dee ñaar mu ne naa sayna Abu Hurayra nee na ñu ne ko waaxida mais bu dee wa waaxida bu dee benn la nag mu ne waaw wa waaxida tamit benn ku ci yàlla nattoo benn doom bu jigéen kese wala koo yor muy benn jigéen nga toppatoo ko ba ni muy kiiwee kooku moom loolu lay dox ci diggante li nga xamante ne nii mooy eh, sawara waaw loolu lu ama am solo la loo xam ne bu ko nit ñi di ñàkkal solo lii ñu gis ne kon rafetal jëme ci ñoom ah lu ama am solo la euh, dëppook suñu bunt bi ni mu ko tudde mais loolu boroom bi nga xam ne bii moom non seulement biñ jóge dane mooy nekk sitram ak safara fii mu ne suñu boroom li nga xam ne dara warlul moo war lool koo kële def loolu àjjana waaw noonu àjjana yi daa bari waaw dina metti dëgg la waaw liñ la waxoon yar yombul waaye nag loolu da ngay téye te xam ne yoonu yàlla loolu la yoonu yàlla moo demee noonu moo taxoon fële mu joxe woon ne woon ki nga xamante ne nii as-sa'i ala al-armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah ndax kii jihaad ni muy muñe boppam si metti kii yar tamit lool la di nga yar ba sonn gone gi yàq lépp waaw nga muñ te bañ a topp sa bakkan dóor ko bam dee wala ne man sax léegi pare naa ci jàllal fële di ko saaga léegi di ko def lu nekk déedéet loolu amoo ci droit waaw yooyu nag ngay muñ tey xool yeneen méthode booy wax gis ne yow méthode bi nga jël baaxul bul toog rek naan ñoom la ñoom la li ñu waxoon rek ci façon éducation booy jàngale yooyu ak euh, bul ne tout le temps xale yi la yow remettre en cause sa bopp est-ce que man ni may defe yuuxu kese yar du yuuxu naa koy di waxtaan ak moom mu xam ne kii considéré naa ko mais fu mu dégg ci man film yi danaan tël parce que yuuxu kese ak ngadd dóor loolu yar loolu dara yaroo dara waaw maltraitance ngay def bu ko defee nag moom noonu lay mel soit léegi nag mu màggee di def la même chose mooy nekk ku violent fu mu dem ñu naan voilà parce que nii lañ koy rek waaw wala di yuuxu xamul wax ndànk xamul waxu njekk parce que ki koy yar noonu lay waxe noonu la koy yuuxoo li ko gëdd ko def lu nekk moom itam mu jàpp ne mbir yi loolu la ku mu fu doole fii mu ne loolu la war a def yow xam nga ne yaroo waaw mooy dina metti waaw di nga ay mbi du dox tous ne échoué nga mais te dellu mu dimbali yombalal la lii nga xamante ne ci nga nekk ak tamit yéwénal li nga xam ne mooy yaru gone gi waaw ak yooyu yëpp mooy ba ko defee def ko ngir yàlla ah borom bi dara warul de yeneen tubaab saa saa nee na kooku comme ndaw si li mu def yërmande gi mu am ci doomam yi ba tax muy takk biiram ngir ñoom am lu mu waroon a lekk ngir ñoom mu jox leen ko toog mu ne loolu mu def. inna allaha qad awjaba laha biha aljanna ci jëfam joojale da ngay gis kon jëf ju day waral àjjana l'essentiel mooy na rafet ngir yàlla waaw loolu mooy l'essentiel moo tax ma ne amul xeet comme monsieur le temps yi sa joxe rabatu tàmba benn tàndarma bul ne damaa xeet yow fekk li wajhillahi tabaraka wa yàlla lool waaw la yuqalu lahu qalilu waaw lu ndawam kenn du ko wax qalil borom bi xeebul dara moom li mu soxla rek mooy qalbun salim illa man ata allah bi qalbin salim waaw jëf ji ku koy jëf du loolu jëf ji nan la toll moo am importance waaye xol bay jëf jëf ja ban yéene la amoon kan moo taxoon muy jëf ngir boroomam baax na lu rafet lay def boroom bee dàq def lu rafet hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan ndax payib lu rafet lu dul lu rafet en kay kon nag mu ngi noonu insha allahu taala